yéen mbokki jullit yi fi teew mbokki taal ngi leen bi siyaar di leen jot li nuyoo kilifa gu tedd gi nga xam ne moo toog tey euh, kilifa gi mooy sëriñ Sàmbay euh, sëriñ Sàmbay nag defe naa waxes na leen ba tey mooy kan ba tax na kooku fànn mën nañoo wax ne du jariñu li ci sori naan leen kii mooy Serigne Sam Mbaye kii la jaar nii la demee nii la demee loolu moom mën nañu cee bañ a sori. yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seexul dafay koo xam ne kii xam-xamam yàlla la ko ci li te moom itam mu ne diirub lim fii nekk muy di ci dimbali ñi nga xam ne dañu ko yittewoo ni nga xamante ne sunu borom noonu la ko waxee ne. wa euh, amma bi ni'mati rabbika fa hadith kon day jaadu saa su nekk bu nu yàlla defalee xéewal nuy sant ci xéewal bi euh, te itam loolu noo ngi ci mën a sukkandiku ci ba tey li mu wax ne fa sakkee fa inna sikra tanfaul mu'minina kon sëriñ bi loolu rek ci la fas yéene euh, delluwaat tey maanaa nag bis bi nag dafay biir boo xam ne bii dañu koo jagale soxna su tedd di soxna jaara ko loolu nag moo tax sëriñ bi daal indi bis bi kon thème bi mu féetale ko ci jigéen ak wàllam ci lislaam maanaam taxawaayu jigéen ci lislaam loolu kon mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg a waxtaane tey boo ko defee nun ñëpp nu fas yéenee taatan Euh, jéem cee fas yéenee jariñu ba kenn ku nekk li nga fiy jële nga fas yéene fii ba bis bii dellu si déwén nga man di ci jariñu te amaana sax dafay weesu di ko weesu waaye nu bañ a fexe ba euh, jóge fi fekk ni ñu ko waroon a jàpp jàpp wuñ ko ni kon asalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëriñ bi noonu li ci taatan fas yéene déglu te ñaan yàlla dool dajale ko fi ci ay déwéni a jërëjëf yéen a ngi ànd ak waa Daara Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxaw dara ak bëgg fan sëriñ bi dafa bëgg a def waxtaan wi waaye mu bañ a doon waxtaan woo xam ne bii day gudd léegi daf koy def ci diir boo xam ne bii du gudd lool am na nag lu ca war a topp loo xam ne loola moom yëmul fenn mooy kenn ku ci nekk ci yéen ñi fi nekk boo amee loo xam ne lii da ko koo fas yéenee laaj ci sunu mbirum diine loolee lu laaj ko bu ko defee sëriñ bi danañ ca tontu. kon asalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëriñ Sam mbooloo maa ngoog euh, nga defee ko ni mu ko daan defee man ngeen a question yaa naka naa muy waxtaan بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu santee suñu borom rabbul izzati jalla wa ala ci kem suñu kàttan ndax kenn mënu koo jox xàqam ci sant ko ndéef wat ci li mu def màgg màgg lu mu jege jege yàlla lu mu xam-xam yàlla mënu koo jox xàqam ci cant xéewal yéemuwul fenn yërmandeem yéemuwul fenn baax yéemuwul fenn ñu julli ci yonent bi sallallahu taala wa sallam nga xam ne moo waral lépp lu am te xaritu suñu borom bu mu fonk bu mu bëgg bu mu yëkkati bu mu kàttanal fab xol yi tax yépp jox ko xiir leen ci topp ndigalam ak ndi ko ay tereem kon suñu borom mi nga xam ne ci baaxam mu bindee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tànq ci leeram bind malaayika yi bind leeru yonent yi bind leeri ngëm yi ñi gëm ñëpp lama uy wax ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax suñu borom bind maa yi nag ñëpp dajewuñ fi am na ñoo xam ne nee ñu kenn wuutewul ci ne ci li ñu mën a sukkandikoo seen wax rasulullah sallallahu alayhi moo gën a ku yàlla bind waaye ñenn nag ne suñ borom bind ci coobaral kenn loolu ba tey ci tawxid la dellu mën na nekk waxtaanu boppam ndax mbir yu xóote ci adi waaye moo gën bindeef yépp moom ku ñu wax Zamaxshari rek ci teg ay kàddu jarul a nettali ndax sukkandikuwul fu dëgër dañoo sànni ay waxam mais lii ijma ijma mooy loo xam ne borom xam-xam yépp daje nañ ci nangu ko ñu ne nag képp ku xotti ijma sa diine wóoratul te loolu ijma la suñu borom tànqati ci leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba nga xamee ne suñu borom def na leer ga muy sëmb ci géej gi tawxiid géeju qudra géeju ikraam maarifa shifaa al al xikam géej gi ci nekk mu di ca sëmb di sàbbaal suñu borom xeetu sàbba wu yeneen bindee fi xamul axqaaban axqaaban mooy xoq bi bari xoq bu ay junni junni at la ba leer ga ko suñu borom mu fett leer yi yonent yi yonent yooyu taxul ñuy wax yi wàll yi mag yi gën a mag yi xettaat ci ñoom ci gannaaw bi suñu borom sàkk ci jaam ñoo xam ne fàttaliku nañu ba leeru sallallahu alayhi wa sallam dee sëmb ci géej yooyu te ñu nekk ci biir leer ga ñu mën a wax ne kon ku suñu may nga fàttaliku loola te wóor ne bokkoon nga ca nga mën a wax ne jaamu naa sama borom ci sàbbaag bi soqi ko ci sàbbaag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa junni at te kenn dundul dara ñooñee mu sàkk ci ñu mu wërsëgale ñu tuddee assirrul masul moom la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu di wax ci jaawartu mi nga xam ne mooy xaatimatul mataafi li arab yi tuddee xaatimatul mooy ku dox ba jeexal dem saw yoon ba dellu si di nekk ni fi xam ne matal nga lépp dara desul mu ni jaawartu bi furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zahzahtu lain ci la waxa ne axfaaliya sirral maxsuuna allahu xubban wa la ilaha illa allahu xam ne ñoom seeni wax lu mu lay rëy lu mu la jommal jommal lu mu la jaaxal jaaxal yaa ko xamul ndax àgguloo fi ñu ko mën a xame waaye lu sukk fu dëgër la ñooñu mu sàkk ñu di ay yonent sàkku ca jigéen dara war a lu ko nag lu dul jigéen dafa am ngànt bu ca génne ak mankeem wala wayafam ngànt li mooy génn jigéen mënula xuus ci biiri góor te góor ñi la yonent war a àndal di xare war leen a jiite ci julli war leen di atte war a amee seen kilifteef ci lépp ñuy dellu ci moom ci bépp xew soow bu leen jaaxal jigéen am ngant ñu teg ko fa fële dencal ko nag wàllam kon bi nga xamee ne dañoo ak fii léegi ñu fàttali ma ne guddi gi guddi suñu maam jaara guddi la radiallahu taala te kon dana rafet ñu def waxtaan wi mu aju ci jigéen ci lislaam jigéen nag ci lislaam cëram rëy na ndax suñu borom tabaraka wa taala boo dee jàng alquran mu tuddee góor ñi tudd jigéen ñi bu ne man amila saalihan dafa ne min zakarin wa unsa képp ku jëf-jëf ci rafet ngay góor ak ngay jigéen waxul ci wetu yool ni mu defee cëri miraas nga xam ne góor day am ñaar jigéen am benn waxu ko ci yool yool moom ku gën a rëy ngëm gën a set xol yaa ëpp yoolu jëf ngay góor ngay jigéen jigéen nag moo jiitu ci lislaam jigéen a njëkk a dugg ci lislaam jigéen a njëkk a julli jigéen a njëkk a tudd yàlla sayidatuna xadija radiallahu taala anha bi sallallahu alayhi wa ca xaaru xiraa te tiit jaaxle xamul li mu gis lu mu doon mu foog ne am dafa koy bëgg a dikkal ba mu absee jigéen ju mat sëkk la fa fekk moo dalal fitam ci ay xalaatam moo ko xamal ne am nañu yaakaar ci ne yow la suñu borom tànn yónni ci xeet bii ba mu ñëwee tamu mu natt ko yàgg ngeen a dégg xeetu natt woow mu doon nattoo li mu gis ba mën a xam jinne la wala malaayika la bi mu foqee musóor gi bi nga xam ne waxtu mu ko nee ñëwal fii ci wet sama wet sàngam bi ko nee ñëwal ci sama kanam ko ndax yaa ngi koy gis mu ne ko waaw waaw ñëwal ci sama gannaaw mu ñëw ci gannaaw mu ne ko ndax yaa ngi koy gis ba tey mu ne ko waaw mu ne ko ñëwal sama wetu ndeyjoor mu ñëw yaa ngi koy gis mu ne ko waaw sama wetu càmmoñ yaa ngi koy gis mu ne ko waaw xam ngeen ne jigéen dañu ne lu dul kanam gi ak ñaari loxo yu rek awra la war nañ ko nëbb malaayika du gis awra ndax malaayika lu bari kersa la dana waxtaan ba jaar ci kersa ak malaayika am aji laaj juma laaj li ma gannaaw malaayika kon na muy bindee moyu way moy yi ak koy bindee gannaaw boobu kersa lañ am ko ne ko malaayika dafa am melo yu bari yu mën a melowoo layka muy rocc ci ruu sax buy rocc texe melaw muy dikkee du bokk ak buy rocc ci ruuxu ku texe di malaayika ay meloom bari na malaayika mi nga xam ne mooy mi ci wetu ndey joor ci mbaggum ndey joor lu baax rek lay bind mi ci wetu càmmooñ safaan ba rek lay bind kenn ku ci nekk nag na ngay dikke nit ki melo woowa dafa xeetoog jikkoom ak jëfam ak fa ngëmam toll bi nga xamee ne nag soxla si rafleel ne ci yaramam ay cër laaj ko ne ko ndax gisati nga li nga doon mu ne ko déedéet ko mu ne bu ñëwtee dëgërlul te a wax ak moom lu mu la wax nga dégg ko li fay jógee dem ci mu xira nofal doomu bàyyi la woon ci soxla soosu mu demee nekk li kon ni mbir mi demee mu ne ko kon day naa muusu Muusaa maanaam yoran wàlli malaayika bi daan dikkal Moussa moo ko dikkal am naa yaakaar ci ne mooy doon kon xeetu eh, maanaam yonent xeetu mbindeef yi ci jamono mooy doon seen yonent ba ba saa taxaw kon soxna Xadija radiyallahu taala anha def na lu rëy ci lislaam moo dëgëral noonu yonent bi dalal xelam dalal fitam moo jël itam renseignement di ko gën a dëfal ndax sallallahu alayhi wa sallam dana génn di dox ci mbedd mi Seydina Jibril di bi Jibril mu nekk diggante asamaan ak suuf ferankalaayu xam lu mu doon mu dem ba xam ko jigéen gannaaw kon moo njëkk a gëm moo njëkk a julli ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tàmbalee julli sayyidatuna Xadija radiyallahu taala anha rek a nekk ci gannaawam ba bi ñëw ñu soog a ñëw Ali Abi Talib Abubakar ni Siddiq ci góor ñi ñoo jëkk a tuub wala maa ngi warante ci ñoom ñaar ku ci njëkk ndax Aliou ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam di julli moo Xadija radiyallahu anha dafa jaaxle li muy def ba mu sëlmalee mu ne ko waaw li nga doon li ngeen doon def mooy lan mu nekk di ko ko ni ko mooy lislaam digalal yàlla la ñëpp ko war a def woo naa la ci na ci ñëw mu ne ko waaw ma tàggu ci sama baay mu ne ko ma tàggu ci sama baay jur set mu ne ko damay tuub du ma tàggu sama baay ndax suñu borom ba may bind tàgguwul sama baay sama baay yëgu ko ñu ne Abubakar dafa nekkoon xaritu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko yónneegul sax bëgg ko fu bëgg dee bañ ko yónneegul sax moo tax ñu ne Abubakar yuhibbu Muhammadan an-nabiyya Omar yuhibbu an-nabiyya mooy woote ñaar ñooñu kii dafa bëgg Muhammad ndeke Muhammad mooy yonent bi kii dafa bëgg yonent bi ndeke mooy Muhammad li ñu wuutee mooy te xamagul yonent la wala déet ak yonent ak ngëmam moo gën a dëgër waaye ki xam ne yonent la nag bëgg ko ngir nekk bi mu nekk yonent moom it ak ngëmam dëgër na ñu ne Abu Bakr nag gannaaw sallallahu alayhi wasallam dafa kenn ci lislaam lu dul daas daas bi noonu lu dul fekk na ba mu des Abu Bakr kon ñu ne Aliyu xale bu ndaw la booba juróom-ñeenti at ba mu njëkkee def ci xelam ne mu tàggu bàyyam dal na cay gaaw di gaaw a génn ba biir set ba biir daataan set Abubakar bi ñu ko woowee rek la daal di wuyu ñu ne ba mu wuyoo ba noppi nag laaj na tegtal loolu yeneen waxtaan la mu dem ci waxtaan wi jigéen ñi waxtaan bi Xadija radiyallahu anha moom asaluma Sadik dafa ne bu ñu ñëwee gëm ci góor ñi ba noppi mu dikk ci jigéen ñi dafa ne wa fi nisaa Maryamu fa Zahra su mamnatu Siddiqi baadu kubra ñu gën ci jigéen ñi. sayyidatuna Maryam yaay yonent yàlla Isa Zahra Fatimatu Zahra Fatimatu bint Rasul wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam moo ci topp su Mamadu Siddiq yi doomu Abubakar Siddiq mooy Aïcha li moo ci topp baadul kubra seen gannaaw Xadija xam ne kon ñeenti ñooñu gën nañu góor ñu bari ci jagleel yàlla ak seen góorgóorlu ak seen ngëm bu dëgër waxtaan nañ Xadija fi mu jaar Mariam ko dee waxtaanee moom it dana gudd ngeen Mariam moom ñu jur Isa alayhi salaatu wasalaam nekkoon ne nit ku sell ndax baayam bi nga xamee ne yaayam ëmb na ko dafa nësër mais sama doom jii day bu juddoo dama koy féetale suñu borom rek du ma ko liggéeyloo du ma ko yónni du ma ko wax dara damay bàyyi mu nekk ci liggéeyal suñu borom rek te du jarax dara jàpp ne góor la du juddoo di jigéen xista bi gudd na bi nga xam ne dañuy tegooy bant ko ko war a yar Zakaria bi nga xam ne moo jur yonte yàlla Yaxya xam nga ñoom dañoo jaxasoo ndax yonte yàlla Yaxya doom yi tànk yi yonte yàlla Isa la Yaxya njëkk naa juddoo Isa lu néew waaye Isa bi mu nekkee ci biiru yaayam yaayam yaay euh, yaxya xam na ne ki ñu ëmb yàlla ñu tëral ndax nee na dafay yëpp bu dendeeg Mariama rek moom xam na yépp ah, yëpp lu nekk ci biiram di sujjóot maanaam di nuyu li ci biiru euh, cousine am boobu mbokk ak moomu jigéen ñi mu xam ne kon kooku ki mu ëmb yonent la muy yonent yàlla Isa Mariam bi xam ne moom rek dañ ko féetale yàlla mu nekk ca tàmpal maanaam jaamukaay ba mel na jàkka ji daal di ko bale di raxas di parfum di def indi di cuuraay bu defee yooyu ba noppi toog di jaamu suñu borom rek di jaamu suñu borom di jaamu borom ba ndox karaaf bu mu defoon ndox di naan jeex mu génn nag dem ca gannaaw kër ga am na benn mar bu nekk maanaam yoonu ndox bu dikk duy karaaf bu jënd seetu moom beneen cousin bu ñuy wax Yusuf an Najjar moom la tubaab yi naan Joseph le charpentier bu ñu nekkee ba seen ndox jeex ñu ànd ñoom ñaar dem duy lu ñu naan ca Marne benn bis Sayyidatina Maryama ndoxam jeex Yuusuf ndoxam jeexul ñu ne ko man de sama ndox jeex mu ne man sama ndox jeexul mu génn nag dem di duy ca Marne ndox mu agsee bay xuus mu bañ fërëm mu yëkkati ko bu doxee ñetti tànk bay duy nga gis benn jeune homme benn xale lu góor bu rafet dal di wax si jëm ci moom mu ne ko yow de maa ngi muslu yàlla yàlla néeg ba ni sama sër sama tànk feeñ mu ne ko man nag ndaw la suñu borom yónni laa ngir ma indil la doom ju kéemaan mu ne man mu ne ko loolu la muy mën a amee man du sëy ma te du ma sëy ñu ne ko loolu du ci suñu borom tabaraka wa taala ne Isa alayhi salaatu wasalaam bi mu juddoo dafa nekk diggante nit ak malaaka ndax jibril bi mu amee ruux bi nga xam ne moom la war a ëf ci Mariama waxtaan woo ko doon wax kàddu yi mu doon joxante lekk Mariama bëgg fitam dal xelam dal ba mu xool ko ni mu mel ba xelam dem ci mbirum jigéen ak góor mu soog a ëf roo gi ci Maryam bu ko defee mu boole loolu soqi ko ci Maryam ak roo boobu nga xam ne dafa jóge ci ci borom ñu tabax ko muy nit di genn wàllu nit genn wàllam di nit genn wàllam di leneen ndax su fekkoon Jibril dafa ak rek léegi ko ëf ci moom daanaka malaayika lay doon bu juddoo li ñuy wax tabi am maanaam nature dana nekk lu transcendant ba nit ñi duñ ko mën a jege yónnent bi ko yàlla yónni du ko mën a sottal ndax du mën a jaxasoo ñoom xam ngeen ni ba tey bi mu ñëwee it am na yu bari yoo nit ñi dañ koy def te mënu koo def ndax sëyul te lu ko koo roy ci mbiri sëy ndax sëyul te kon duñ xam mbiri miraas ak mbiri diggante góor ak jigéen war war yi ak yi xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi gën a mat ñëpp daf ko dikk mel na nit kese ba nga xam nit ñi daañu ko mën a roy ci lépp nga xam ne lu mu mën nit ñi mën ko ci biir zahir lu mu tële nit ñi tële ko ba nga xam ne duñ ci am bàkkaar mu juum juumlu ba nga xam ne ngir jàngal nit ñi ne nit day juum waaye bu juumee bu juum juumloo Euh, na mu koy euh, defare nit ñi xamee ko ca ba buñ juumee defare ko ca muy nit ku mat koo xam ne day ndax dañ ne yonent na mu gën a nit ñi rek la gën a mate ndax bi ñuy wax ne yonent suñu borom daf koy jox cachet bi ñu koy yónnee maanaam daf koy jox firnde ne ko buñ bu ñëwee ñu xam ne kat kii suñu borom da ko yónni ñu ne nag ki nga xam ne nag aaju woowul jëfandikoo firnde boobu wala mu wane mooy ki gën a mat te mooy rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam kon Isa bi nga xam ne ne Mariama ëmb na yeewu ci ñoom yàlla na yàlla musal ci seen i wax ak seen xalaat ñoom Yuusufa Najjaar moomu la ñu tëkk dama yàlla baal ne mooy wajuru Isa ci lu dul noonu fekk Yuusuf moom <coughs> toog na jamono ba dégg nit ko wax dana gis ñu am ci jëm ci dëkk ñu rus ko ko laaj benn de am na lu ma dégg mu ree ne ko waaw li ngay dégg lan la xam na ko mu ne ko moom de dañ ne nangam ak nangam ak nangam mu ko ah waaw waaye nag loolu am na waaye nag ni danaa la ko nekk nii bi mu ko waxee Yusuf Najaar moom ku xam yàlla la dal nay xam li mbir mi demee mu xam ne kéemaan ko suñu borom moo dikk foofu ah kon Mariam moom nga xam ne baayam daf ko féetaleeg suñu borom mu nekk ci liggéey boobu ba suñu borom ci sell gi mu sell ak foor bi mu foor ak ngënam ni mu toll ak te jëmm jooju ko suñu borom eh, wàcce ko si moom kon bokk na ci jigéen ñi nga xam ne ñi suñu borom tànn lañ muy mariam wa fi nisaa i mariamun fa zahra sayyidatuna fatima radiallahu taala anha daanaka soxlawu la waxtaan nit loolu ko suñu borom laabal ba nga xam ne du gis baaxu jigéen dañu wax ne yonent bi bi mu fi jógee ñu wax ne secret bi secret bi nga xam ne mooy sirrul xay bi ci moom la nekk bu mu jógee mu soog a nekk ci keneen ñëpp nag daje nañ xam nañ ne Abu Bakr moo moomu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye gannaaw jigéen moom li may waxoon sànq ne ngànt li mu am bu jaagee ak yéesam wala wayefu ngëmam wala doyadeem waaye ngànt la am loolu moo waral Sayyidatuna Fatima wax lu jëm ci xilaafa kenn waxal ko ko ndax xam nañu ni nga xam ne noonu la mbirum jigéen demee ci mbirum islam ak am may gi ci yàlla defal ci ni ma ko waxee ci bi may tàmbali ba fii ma toll yéen a ngi koy déglu kon gannaaw faatu na sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha doomu Abu Bakr ñi nga xam ne moom la yonent bi àndoon muy soxnaam sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mooy ñetteelu jigéen ci ñu gëm ci jigéen ñi yàlla bind ñëpp bokk na ci ay mayam xam-xam bu bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne xudu sulusay diinikum min hadihi al-humayra si tuuti su xonq nañu seen ñaari sulu si diine seen ñaari teeri diine jëlee leen ko ci moom xam ne bokk na si ñi gën a bari xadis yu nekk li jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ko suñu borom jameel moom it yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu sayyidina Jibril daan ñëw di jottali yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyoo suñu borom dana dana la yàgg ñu mu nuyoo ko nuyu mu jottali ko nuyu Aïcha Aïcha radiyallahu anha gannaaw xam-xam bu bari boobu am yëpp dafa amoon jagle koo xam ne suñu borom daf koo sopp dafa sopp lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna Aïcha mu doon waar muy cër bu ne suñu mu tuddee góor ñi ci kon melo yi nga xam ne mooy melo ñi gën a texe ñëpp fu mu ci góor di jigéen su ma bëgg si biir baadul kubra xadija moom ci laa tàmbalee wax ay mbirum kon mariama fatima xadi aïcha xadija ñeent ñooñu ñooy ñi gën ci jigéen ñi bi nga xam ne suñu borom cëral na ñooñu cër yu mag yooyu yëmariwu ko fi mu tànnaat ay jigéen yoo xam ne wàllu yu kaamil la ñu doon ku ci nekk dégg nañu dañuy waxtaane raadu adawiya rabiatul adab yooyu bi mu nekkee ku ñu moom ñu di ko jaay ci màggal Misra ak bi nga xamee ne réew mi dañuy fàq di ko ziyaare ji ñeenti la ngir dogu bu mu dogu ak xam bi mu xam yàlla mas na ànd ak bis benn wàllu yu ba takkusaan jot kooku jàpp dal di feranklaayu lal sajaada bi ci jaww ji taxaw di julli euh, rabia xeeb ko ba yedd ko nga xam ne kon moom loolu ref moom mën na ëpp loolu moom rabiatul adab yooyu sëy nag naa na fii sax bari nañu kenn mu leen a lim bu fekkee nag ah, borom guddi gi tax muy waxtaane mbirum jigéen ci islam comme ne bi lu gàtt lay doon ah, xam ngeen ne fi ma nekk dama amul wér naroon naa bañ a ñëw sax ndax dama am luy metti ngeen ñaanal ma suñu borom saafara ko waaw euh, soxna jaara moomu mbindeef yëpp amel nañ ko cant amel nañ ko ngërëm mbindeef yépp laa wax ndax dafa sabab gannaaw yàlla ak yonente bi dafa sabab te xet bu kenn xamul ci mbindeef suñu yëpp woo ne njëriñal mbindeef yëpp ndax xam ngeen si Ahmadu Bamba ko xam rafet nga ne lu mu ñaan suñu borom dana ko def te yëpp la ñaanal dafa njëkk ne mu ne yaa yaa man jalla an qawadin irham jami alwara yaa haadiyan radaa jami alwara mbooleem nit ñëpp alwara boo seetee xawaam bi si ñooñu malaayika yi bokkuñu ci ñenn ñi dugal ci yennati baax yi ba ñoo ñu ne nit ñi rek la ñenn ñi ne nit ak jinni ñu alwara waaye am na fu ñu ko gën a yaakale fi nga xamee ne fi ñu wax irham jami ko waxee ba tey ci min xasidi gi rahmaan rahim الرحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ الرحمن هب لجميع الخلق جميع الخلق wàllu suñu borom bind rek ñaanal na la yërmande te am nañu yaakaar ne lu ñaan suñu borom dana ko def kon nag mbindeef yëpp li kat jinne baaxi maag li mu doon rek dugalee ci biir loolu nag kon doomu aadama yi àndal nañ ki nga xam ne ci la ci moom la ko suñu borom jaarale sabab boobu jël naa sell gi mu sell ak baatin bi rëy gi muy rëy ndax am na secret yoo xam ne bala ñu koy bind doomu aadama baatinu bi dana na diggante asamaan ak suuf la mu ëpp ko ndax wàllu yu léeg-léeg dana ci jamono yi gën a mag di fenk ànd ak fajar si yi di ko arawti ko di ko xëccoo ba dañuy seet jigéen bi nga xam ne moo gën a rëy baatin gën a diis mbóot gën koo àttan ci jigéen ñi gën cee sell ñu jëriñ ko am na ku ma nettali wax ne danaa sukkandikoo ay waxam jigéen la nag waaye daf waxtaan ñoo xam ne ñii ñu jege sëñ Tuubaa lañ ko daan waxtaan ak moom soxna Fatou Dia rahimahullah wa radi anha sëñ na koy yee di ko julliloo ne ko xanaa yëngu na bëgg naa bu keroog yomal xiyaamee bu ñu fegalee Sayyidatuna Mariama ak siis tegal sayyidatuna Fatima ab siis tegal la ab siis kon loolu lu foora foora foor ak euh, yooyu yëpp nag buñ seetee ne mu ngi soqi ko ci borom bu guddi bi ci la ko suñu borom jaarale ak dañ koy amee cant koo xam ne dañuy lott ci jox ko wala mu xam ne ko li ma waxoon rek nag euh, dama am ak wéradi bu ma toog lu yàgg day metti xam ngeen ko ni may sooxe tànk bi la ngeen ñaan ak ah. kon nag ñu gàttal dana war a ñëw sax ñu gàttal ngeen seetlu ku ci am ay laaj ñu tànn ci li ci gën a am solo waxtaan ci tuuti ngeen jégal na jàngkat yi ñëw jàng sëñ Fallou Ndiaye ñëw na salaamaaleykum bisimilah. maa ngi yéene bu ëpp lu mu mën ñu mot fi jeexale kon ci laaj bu ñëwee ñu ci mën a tontu rek macha ko si am ngeen it nag léegi bi. waaye gàllankoor yi bari ak yi aju ci bopp bi mbir yi ah, ragal naa sax mel na yàlla yombal daal yombalal waaye <laughs> waaye daal am na lu bari yoo xam ne dana xat xat-xat yi daal bari na lool dañ ñaan yàlla nag moom yombalal waaw ah, ba ko di ko def rek ba mu am rek moom xam ngeen ko moom yaram booy loolu yaram buy tooy di métti jullit yi deel na tu waaye nag waaw loolu luy romb lay doon benn laaj bi si jot a ñëw xëy na li ñu doon waxtaan ñoom ñaar ñëpp ñaar ñëpp dafa jëm ci tasawuf li nga xam ne nag mooy jëm ci fiq lu war a njëkk leer na sax laaj bi day leeral nañ ko ba tàyyi sànni nañ ko ay yoon ndax ay laaj la maanaam jullit ñi ni ñu tasaaroo léegi ci àdduna bi te ñu bokk wenn weeru koor bokk juróomi julli bokk alxuraan bokk yooyu yëpp ah gannaaw jaamu yàlla su borom bi mu indee nit ñi ci suuf si dafa lëkkale seenu jaamu ak adduna bi muy suuf si jant bi weer wi ñu di ci xame jant bi nit suñu borom bi ko bindee ci suuf dafa lëkkale lu bari ci mbiri diineem ak mbiri addunaam ak mbiri adduna bu ñu nee adduna asamaan yi ñuy gis asamaan yépp asamaan bu ñu nee juróom-ñaar la dañu wax ne muy arab muy alluqaatu saami yépp dañoo faral di wax juróom-ñaar nam ci lu bari rek wala ñu ne juróom-ñaar fukk nam ci lu bari rek te ñu lim bu yem ci loolu hmm, alquran li mu wax ne ci naafiq yooyu mu tere leen mu tere ko mu jullee leen ko ci dee wala tusalli ala ahadin maata abadan wala taqum ala qabrihi mu am ñu mu xamal naafiq yooyu xam ne benn bis wax ji dégg gudd ñu ko gàttal gannaaw dañ koo tere woon ñeen nag mu jullee leen istafir lahum aw laa tastafir lahum in tastafir lahum sab'iina marratan falam yaxfir laahu lahum loolu rek laa bëgg a indi bi suñu boroom amee ci jaam yooyu nga xam ne ñoo doon fexe fexe ma yonente bi salaas ma jógee ci xare ñii ñibbi si guddi yéeg ci benn montagne lu mat ñeent fukki nit ak ñett ñu ne ñaar ñu takkatoo ne bu yéegee ba ca kaw njolaxtan la ñu war a wàcc nanu làng jàppante ak si rek yóbbaale ko fës ko mu bàyyi ko mu bëri mu daan suuf ñu noppalu ci xare yeeg julli yeeg koor yeeg yi ñuy tere yu bari bi nga xamee ne jóg nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn xamul lu leen tax a jóg dégg nañu jullit ñi doj bi suñu borom xamal ko ko mu daldi ne mu daal di xëcc ci benn waaye ne ko teqaleel nañu teqaleel nañu kooku fab jën jënd maanaam bouclier bi mu amoon di leen ko dóor di teqaleel gëréem yi tasaaroo ñu daal di xam ñooñu liñ nemoon moon mu daal di yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax waa jooju ci kenn ci saxaaba yi ne ko suñu borom xamal na ma leen ñoom ñëpp ak seen turi baay bu subaa danaa la ko wax xam na li tax waxu ko ko ci guddi gi li nga xamal ne nag xëy na mu tudd ñoom ñëpp seeni i tur seen turu baay muy naafeq yi mu ne ko nag bu ko wax li nga xam ne nag bu amee fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee bu amee ku dee dañ koy laaj ku fi masal lu ñu xamee ñoom ñenn ñi mooy ku dee fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw jullee ko rek ñu xam ne bokk na ca ñooñu bi nga xam ne nag euh, jóge na fi mooy Xusayfa ibnul Yaman boobu ñu yow Seydina Amar daana ko laaj ne ko yow la su yonent bi xamal mbirum naafiq ndax xamaloo ci man benn jikkoy naafiq bi nga xam ne nag suñu borom wax na ci alquran yonent bi ne ko say boo nga jéggaloon leen say boo nga bañ leen a jéggalul boo leen jéggaloon juróom-ñaar fukki yoon du ma leen jéggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ma xamoon ne bu ma leen jéggalulee juróom-ñaar fukki yoon ak benn wala lu topp lu ca lu ko lu ko ëpp rek ñu jéggal leen danaa ko def kon xam nga ne juróom-ñaar fukki yi dañoo wax ne lu bari rek lu mu bari bari rek waaye jëm ci juróom-ñaar fukki loolu bokk na ci tegtali yooyu gannaaw nag nit ñi suñu borom dafa lëkkale seeni mbir yu bari ci mbiri adduna yi ñuy gis nit ki bu feebaree li koy faj lépp suñu borom def na ko ci suuf si mu di plante yi mu di anim animaux yi reptiles yi nga xam ne yi dund yi dox ah, ci loolu noonu la lëkkalee ak jaamoom lépp ñu ne nag nit ñi dañuy euh, tasaaroo soriyantoo lool te waxtu julli yi di benn koor gi ndax kon nit ki réew mu mu nekk réew mu mu jógee wala ka ko doy ci diine fa mu nekk rek lay war a topp bu waree mu wari bu wooree mu woor wala moom kay fa mu nekk la amee atteem lu leer la fi mu nekk la amee atteem ndax lay wóor ne bu waa Sénégal di dox doo dox ndax jant bi ngi ne fang nga jànd ak moom bu ñuy julli suba xam nga ne jullee doo julli suba ñuy julli tisbaar wala takkusaan wala timis doo ko jullee doom ñoom kon weer wi mën na feeñ foofa te ba tey ci bi ci bi nga xamee ne ñëwagul njaarim toog am ku ñëwoon jamonoy koor fi moom woor ay fan ci mujjub koor gi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent xam ne dañu war a seen weer wi kooka war a julli war a fas yéene kori ji fa mu dëkk kër bi mu demee ba àgg ci benn dëkk bu nekk ci yoon bi gis nañu gis nañu weer wi mu dé mu ne ak ah, naaw daal suba la kori kon dama jàppoon fanweeri fan waaye gannaaw suba la kori damay dellu ci sëñ ba jullee ndox ba mu àggsee mu ne la woon ni mu ne ko ba ma demee ba dëkk sàngam de dañoo gis weer mu ne ko dellu ba fa nga ko gisee woon nga wari fa yaag ñoom xam ne kon jaam bi gannaaw jullit bi julli waxtu julli ak waxtu wu mu mën a doon ci fi mu nekk béréb bi mu nekk ci lay séenoo weer ci la koy gise ci lay xamee waxtu julli mu doon muy suba tisbaar takkusaan timis gee ak teg la amee ci ni mu gën a gàttee bu fekkonte ne sëñ bi daf fee nekk ku dem laaj ko ni ko kañ laaj ci def naa la béréb ba nga ne bu jant sooyee dogal bu njëg jotee xëggal bu weer yi feeñee warit bu feeñul waral rek insha allah ba beneen laaj bi ci doon laaj ne ndax dañu ne maanaam maqaamam wilaaya ci xutbul xaw si la mu ne ndax kon bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógeen fi te am ci aarifoon yi ñoo xam ne nee ñu sayyidatuna Fatima radiyallahu taala anha gannaaw bi waxee ngàntal jigéen ba li tax du nekk yonent xam la ne du ak ñàkk solo waaye dafa am ngànt waxoon naa ko nekk li war naa yi wax yi ko waral yépp ba tax waaye wilaaya mën koo am ba gën a kawe waxoon naa li nga xam ne fuqaha yi noonu lañ toxtalee ñu gëm ci jigéen ñi ñu ne nag sayyidatina Aïcha waaye xam ngeen ne li ñuy wax maqaamu xutbul xaw bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwagul xamuñu ko bi mu fi ñëwee te saxaaba yi nekk fi ak taabi'oon yi xamuñu ko amoon na waaye tur wi li ñuy wax ne tasawuf fekk ko ci naxwu rek arab yu njëkk yëpp xamuñu woon luy fi'al xamuñu luy faa'il xamuñu luy sifatul mushabba xamuñu jaar ak majruur xamuñu xamuñu sibu jumla xamuñu jumla xam yooyu yëpp xamuñu ci woon dara waaye teewul langue bi ñu nàmp dañ koy wax mu jub ba nga xam ne ñii doon bind nax ci ñoom lañ ba seen wax yi lañ fab ngir jàngal ko nag ñi ko xamul li tubaab di ñu ngir mën leen koo jàngal ñu tudd tur yooyu wala lii nangam la lii nangam la ngir nga mën koo xam yow tasawuf it noonu la demee tasawuf ci lislaam la wàccaale alquran boo ko seetee tasawuf bi si jógewoon ci alquran ci hadis la jógee kon yooyu yëpp nga xam ne xamuñu woon seeni tur ci jamono yonent bi ak jamono saxaaba yi teewul lu am la woon waaye nag ñooña aajowuñu woon xam ko ndax aajowuñu woon jàng ndax professeur université adduna bi univers bi lay wax dañoo dëkkoon moom ñii di def ñuy gis ñu ne nag kon bi ñu demee ba indi mujtahid maanaam euh, mujjahid indi xutbul xams indi ab daal indi awtaat indi noqaba indi nujaba indi alwakil indi al indi awtaat yooyu yëpp ay dagara yi nit ci jaamu yàlla buñ ne dina wax ne tasawuf diggante jaam bi ak boromam dong la yoonu fiq néew ci yoonu sere ak néew ci jaam bi na fa xolam di toll na muy bëgg yàlla ak na muy farloo ak ni muy setee wécc wécc wécc ak ni muy ragale yàlla yoon kenn ñëw ci diggante mu boromam dong la nag mooy tasu xam-xam bi koy jàngale mooy tasawuf waaw kon Sayyidatuna Fatima gannaaw nee ñu secret bi nga xam ne du jóg ci adduna ci te ci yonent bi la soqi koo ba fépp ñuy ub bunti tub day ne ci nit ba kooku jóge fi mu ne ci keneen moo xam kooku dana feeñ wala du feeñ ndax bu fekkee ne li rëdd suuf wax ne dafa kooku dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci baatin ci kem ni mu yàlla ci moom war naa war naa woote war naa wax lu tax ñu xam ne moom la kooku moom bu ko weddi mel nga ni weddi nga yonent nee ki xam ne nag daf ko doon ci baatin te la ci yàlla ci moom te doon ko ci zahir man nañ koo bañ a xam ñu nekk sayyidatina Fatima sirru boobu ci moom la nekk biiru bi mu fi dund xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ba nga xam ne léegi mu jógee fi ci tawat ji woote Sayyidatuna Fatima bi mu ko waxee bi ko déeyee dara dafa jooy mu dellu ko déeyaat mu ree bi ko laajee fi saa si te yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee bu fi Sayyidatuna Xadija Sayyidatuna Aïcha laaj ko mu ne ko du ma siiwal secret bu ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam la ne dafa maa waxoon lee ma jóge fi ci ndéey yu njëkk li moo ma taxoon a jooy ñaareel bi dafa ma wax ne yaa may njëkk a fekk si ci sama ñoñ maanaam yaa fi njëkk a ci ñi ci des diggante boobu nag nga xam ne moom moo njëkk a génn àdduna bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee ci ñooñam diggante bu gàtt boobu nee ñu sacrifice moom dana nekk fi yonente aarifoon yi wax nañ ko gannaaw bi nag sidna Abu Bakar léegi nag li nga xam ne nag mooy secret bi fi dul jóge mukk li mu wàll yi duñu manqué mukk ci ci jamono euh, Cheikh Abdul Wahab Sha'rani bi mu laajee sëriñam Cheikh Aliou Xawaas ne ko ndax jamono dana yàqu ba li mu wàll yi wala xutbul xam si bañ amati mu ne ko du manqué mukk waaye dañuy dem ba nit ñi dootuñu yeyoo xam leen ndax wàllu yu nekk dañuy niroog waa jamono ba bu ko defee nga xam ne gannaaw ñoom yeyootuñu xam wàllu yi ndax amatuñu ci texe lu toll ne xam wàllu yu liggéeyal ko wala nga wékku ci moom wala nga seral xolam ngir yàlla amatuñu ñu toll noonu ci texe su borom nëbb leen waaye ñu nekk fi nëbbu nag kenn mu leen a xam ñooñu sëñ bi wax ci masalik lakin ma maarifatul wali asabul maarifatil ali li annahu jàlla kamaaluhu dahar bil axbaar inda kulli man nazar amal wali fa ma yakunu fi lanaami li aklihi wa ma al wara wa xayri zeyni wa yulaqi darara waliyu ni sax moo gën a niru nit ndax niroo ak ñu gën a lu gën a niroo nit ñu ma ko waxoon sànq ci la gën a mate bu ñu jàppoon benn yonent tëj ko ci néeg bañ ko jox lekk bañ ko jox naan bu amee ay bés faatu wala yu am na si ñoo xam ne mën nañoo toog diir bu jëm du ñu lekk dégg ñu ne Cheikh Abdul Qadir Jilaani a anhu am na at lekkul di naan rek am na at naanut di lekk rek amati at lekkul naanut li amul misaal yi ñuy wax ci xeex olomu diini léegi daañu àgg nañ ci tàggatu riyaada ba am mën a am ñetti weer lekk benn doomu ñebe benn ñebe ñetti weer kon wala yu leneen la lu bokkul ak yonent yonent moom mat la dikkaale kii nag day def riyaada ngir mat day tàggat boppam ngir mat kenn nag kiiraay mosul dox digganteem ak boromam ba mu nekkee ci biiru ndey ba bi ñuy ñëw ci àdduna moom yonent léegi buñ ne wàllu lu wuute na yonent am na fu mu ko wuutu mu ngi mel ne buñ ne yonent sallallahu alayhi wasallam gis na suñu borom tabaraka wa taala ca la tolloog daf koy feeñ ci basiiraam la tolloog lu mu àttan rek waaye tuuti suñu borom moo xaj ci jaamu tuuti suñu borom moo xaj ci jaamu léegi kon sayyidatuna euh, Fatima radiyallahu taala anha aarifoona yooyu euh, dogu nañ ci ne wuutu na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci secret boobu diggante boobu mu jógee fi laaju beneen bi nga xam ne euh, tasawuf la mooy bi ñu waxoon sànq mu demee woon du waaye jege na sunna mën nañ koy jigéen mën na siyaare la dégg nga ñu naan la sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Abubakar rek radiyallahu anhu ñoo nekk ca béréb boobee foofu ñoom lañ fa denc daf leen daan ziyaare du bu ko neexee du muur ndax kii bàyyam la kii borom këram la bi nga xamee ne dencee ñu fa Seydina Omar nag buy ziyaare si day muur Baqiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tawat bi nga xam ne moom la tawat ba mu soqi ko bi mu fiy jógee dafa demoon ziyaare guddi Baqiya bi mu demee wax jam fa wax ci luy delloo si mujjub jamono ak lëndëm yu bari yoo xam ne day ñëw si xam ne ñu bari daal ci réer wane ne ñi nga xam ne jóge nañ fi ñoom te mu wër ne ñoom ñii jóge nañ fi ci lislaam ñu mat a ñee lañu ndax lii ñëwee ci jamono nit gën a xëy di jullit gont di yéefar nit gën a gont di di jullit xëy di yéefar kon ziyaare bàmmeel ñu ci sart nag bu mënee làpp moo gën ñépp kuy nekk farata waaye gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon na ko Sayyidatuna Aïcha ak yeneen ñu bari ci saxaaba yi def nañ ko baax na dara nekk ci ziyaare bàmmeel jaamu yàlla la ndax boo dikkee ci bàmmeel bi li ngay dal di xalaat da ngay dal di adduna day ci sa xel dee dem ci sa xel te fàttaliku dee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko lool waxtaan nañ ko ay yoon daana def bu ñu nawee nit ci jaamu yàlla am daf leen di laaj ndax na ngeen ko gisee ci fàttaliku dee buñ ko nee ah demewu ci noonu nag mu ne leen fa ngeen ko teg ñekku fa waaye ñu ko nee ah du jóg ci xelam wala du jóg ci gémmiñam boobaa mu nangu la ñu wax kon fàttaliku dee bokk na ci liy nam xol xol day tilim ñu di ko fóot siyaare bàmmeel yi doomu aadama nag dana àgg ci li ñuy wax reynul qalbi xolam xomaat ci adduna ba nga xam ne dana teew ci teewaayu ragal yàlla teew ci teewaayu fàttaliku yàlla teew ci teewaayu jajju ak dellu gannaaw te jajju ga du tax mu deme na mu war a demee waaye bu fekkente ne faral na koy def tey delloo si xalam ci ne fii ñii tëdd dana wàññi ndànk ndànk xomaa gi di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba mu set xam ngeen ne wax ne turu yàlla day nàmm xol nit ki bu fekkee ne dafa koy soog a tàmbali wala mu dugg ci adduna xuus bu metti bari ay problème dana di sikkar sax te mu teewlu waaye li koy dimbali ci teewlu bokk na ca lekk lu dagan bokk na ci ngay xool ci benn béréb benn tomb rek di ci xool dana dimbali ci teewlu ci sikkar turu yàlla ci turu yàlla nag day namm xol namm koo xam ne moo koy setal fàttaliku dee noonu la demee jàng alxuraan noonu la demee jàng alxuraan it dañu wax ne fa njëriñ la gën a bare mooy ka koy jàng te xolam gën a set ndax dañu ne xol bu setee rek boroom du doy ne mukk ci jàng alxuraan loolu ku def tuuti riyaada da ko xam ndax jullit bi war na lu mu néew néew muy def léeg-léeg riyaada riyaada li ci gën a néew wéet ci sa béréb delloo si dee delloo si xar-xarle delloo si laaj ak malaayika yi laaj nañuy demee delloo si yawma tarawnahaa tazhalu kullu murdi'atin ammaa arda'at wa tad'u kullu dhaati hamlin hamlahaa wa taraa naasa sukaaraa wa maa hum bisukaaraa walaakinna 'adhaaba bi dara di def loolu mu ngi ci riyaada riyaada dem na nag ba ci nit ki bu fekkee ne yàlla may na ko féex ci adduna mu am jot tëju donte benn bis la wala ñaari bis wala ñetti gis wala weer ba mu toll mu wàññi lekkam yokk xalaatam yokk jàng alquraanam yokk fàttaliku dee am riyaada lu baax la ci jullit riyaada day fóot xol ndax nit ki xam nga ne bu dee sol mu bëm fu nekk mu toog fa fu nekk mu romb fa fu ne mu dugg fa bu yàggee di ñaq dana tilim bu tilimee fóotaan rek koy taxa rafet ba mën a dem ci ay nit ci jataay mën a dem ci jataay yu tedd noonu la xol demee xol itam dafay aajowoo fóot fu mu toll bu fekkee ne nag fóot mi dafay faral di am mu ngi mel ne xam ne bis bu ne nga bale du am tilim waaye bu fekkee ne nga koo bale ren bàyyi ba déwén bu déwénee boo koy bale da ngay sol te tax mu set na war a sete moo tax euh, sëñ bi di wax ne moment bi muy lim jëf yi gën ci jëf yi moment yi sax fil qalbi maa uddi minhu in kulli la qaala wal hakim bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi li nga saxal donte lu néew la woon itam donte nit ki day def bis bu nekk am na waxtu woo xam ne dana def nangami salaatu ala nabi wala nangami laa ilaha illallah boole yi muy jàng alquran bu ko saxalee day bis bu ne rek mu wàññi ci xolam mel ne yow tiim garab bu rëy yor sa semin waxtu woo dóoree rek am na lu dagg waxtu woo dóoree am na lu dagg boo bàyyiwul dem ba garab ga saxaat ba remplacé nga dellu seeti tàmbalee ci fa nga tàmbalee woon bu loolu amul rek da ngay gën a jege yàlla di gën a xam yàlla di gën a bëgg yàlla suñu borom mu saxal gën a nga gën koy fàttaliku mu saxal gën a sete nga gën koo bëgg mu saxal gën a sete nga gën koo ragal ndax xam ngeen ne bànneex ñaar bànneexu yaram bii lekk naan nelaw dégg lu la neex am daraja bànneexu ruu moo gën a màgg fuuf bànneexu yaram ñi nga xam ne dem nañu ba jege yàlla dëgg bànneex bi ñuy am ci bu ñu wéeteeg si borom moo gën a neex bànneex bi ci yaane bañ ko ba àjjana sax kër yi ca gën a kawe amul bànneex yii bànneex ruux rek la am xam ngeen ne waxtaane nañ ko ay yoon nit ki dana dem ba nga xam ne ñu dugal ko ci safara moo ko gën a mooy yàlla ngir ay mbir yu bari benn mbir mi moo di ni mu nammee suñu borom ak ni mu ko bëggee ni mu koy contempler ba nga xam ne day mel ne day jàlloog moom baati ni yàlla di ci def nga xam ne daf ci am bànneex boo xam ne adduna li ci biiram dootu ko gis buñ ko buñ ko tegoon xalu safar sax dootu ko yëg am na ci aarifoon yi comme xam ne dafa amoon tànk bu wala fi naan ngal ñu war a tagg tànk bi néeguñu ko booba xam nga li ñuy wax anesthésie amul woon doom ñi ne leen bu kàbbaree di julli daal wala muy jàng alxuraan mën koo dagg te du yëg du ko yëg ñu dagg ko ci diggante boobu bi mu bi mu ca jógee lay laaj waaw man sama tànk bi bi doon metti anamu ñu ne ko dagg nañ ko kañ lañ ko dagg xamal ko am na ci saxaaba yi koo xam ne dañu ne woon day gisal buy julli ndax ragal yàlla di muy ragal yàlla di lox ak tiitaanga gi ñu di ko seetlu ñu ko xam ne dañ koo bañoon bu ba waree ne day gistal ñu baxal ndox sotti ko ko yëgu ko ba bi mu sëlmalee gis mbubb mi tooy kon li nga xam ne nit jaam dana fa àgg ci boromam buñ ko nettalee koo xam ne kii àggu foo la jegewu ko du mën a dugg sax boppam du ko gëm ndax àjjana yi àjjana yi wuute la àjjana nekk melo nga cay yóbbu nit ki àjjana yooyu nga xam ne nag ñooy yi gën a kawe Daaru Salaam soxna nekku fa ñam yi nekku fa yooyu yëpp waaye ka fa dem buñ ko joxee yooyu day bëgg a wàccu ndax day naqari si moom ndax neexaayu lu mu doon te neexaayu loola mooy tokkante ko suñu borom tabaraka wa taala bu waaw kon waaw benn laaj bi moo ci des. bi rek. waaw ah. maanaam kii dafa laaj. ba jàngee yi eh, tere nañu nga seet weer ci almanab li almanab bi wax nga sukkandiku ca woor wala nga wori wala nga tabaski wala nga def leneen lu mu doon ci xew bi diine yi ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam borom tabaraka wa waxtaan nañ ko nga tàyyi su bëggoon jullit ñëpp di woorandoo wala ñuy worandoo wala ñuy defandoo lenn ci kaw suuf kon mën na euh, adopté calendrier solaire maanaam weer yi tuddee yi ñun ñuy wax weeri tubaab nga xam ne amul wuute bu ne war nañ woor mois de janvier wala février wala mars wala avril mai ba mu jeex jullit ñi dañuy woorandoo di worandoo waaye suñu borom namul loolu li mu namm li ma waxoon ne dafa yeew jaamu nit ñi ak seenu saafara ak seenu yëpp ci li am ci suuf si li am ci adduna bi suuf si ak weer bi ak jant bi yëpp ci adduna la bokk ndax bu nekkoon alaxira du ñu ko mën gis waaye ci adduna la nekk ndax noo koy gis léegi suñu borom dafa bëgg nit ki na umpale kañ lay wari wala kañ lay woor ba jant so ñu xool weer wi gis ko wala ñu ñàkk koo gis gis ki itam fuqaha yi nañ koy gisee ba mu waral koor wala wari leeral nañ ko ba tàyyi di ci jaaraat waaye nanguwul xam-xamu li ñuy wax astrologie wala astronomie ñu ci sukkandiku ndax lu doomu aadama sosal boppam la te li ci gën a ay takk la yoo xam ne léeg-léeg dana bari buñ la si waxee fukk bu juróom-ñett ñi doonee dëgg ñaar ñi ay fan lay doon te suñu borom tabaraka wa taala la yox doon bi shakk kenn ku ko jaamu ci sikki sàkk ndax yow bu fekkee ne xam naa bi wax na ne bis sàngam la ñuy wari bis booba jot kenn gisul weer li da nga am sikki sàkka ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi na ngeen woor ngir gis gi bu ngeen ko gisee ngeen wori bu ngeen ko gisee gis gi gaa ñi di wax ci rajo beeg télévision yeeg yooyu yëpp yoo xam ne nit ñi war ñu koy déglu naan daañu fetal wala ñu taal safara ci kawu doj war fee nit ñi war a wari ña ko gis waaye dañoo fàtte ne weer la koy saxal mhm. xaar bii ji ñi nga xam ne ci xam-xam lañ ko tànne ñi ko gis dañoo aajowoo tajriix ak taadil dañuy ñëw ñu woo ñu leen xam ndax diw maanu na wala maanu mhm. bu ñu saxalee ne maanu na kii ñu saxal ne maanu na muy ñaar ñu maanu bu boobaa la ñu wax dogu ca nit ñi daal ñu ca wéy yoon maye na ko donte weeru feeñu loolu mooy fiq li ñuy wax sharia ak xaqiqa sharia ngoo moom la ñu toppaloo bu fekkente ne ñu ko gis mbooloo lañu suñu yeboo maandu suñu yeboo bañ a maandu mbooloo mu yëgoowul buñ ko gisee yoon woor na bu dee weer koor wari na bu dee weeru kori bu fekkee ne tam ñaar ñi gisuñu ko waaye dañ ko jëlee ci mbooloo wala ñu jëlee ko ci ñaar ñu maandu wala mbooloo bi jëlee ko ci ñaar ñu maandu wala ko ci mbooloo lu ci nekk dana tax ñu war a jëfa euh, sukkandiku ca la ñu wax ca la ñu wax ñu woor wala ñu wari boo seeti téere fiq yi nag dañu ne kenn rek bu ko gisoon doonte dafa maandu ba mel na Seydina Omar ibn Abdul Aziz xam nga boole nañ ko ci xulafaa rashiduna yi dégg nga ci ñeent ñi dégg ah ñu ne kooku ku maandoo ne moom sax bu ko gisoon du tax kenn woor wala kenn wari waaye moom mi ko gis nag moom bu dee weeru koor woor koor gi war na ko waaye bu dee weeru koor yi du wari de dégg ngeen ni ko wax nit ki ci teg bëtam te amul ku ko ñaareel bu dee weeru koor du tax kenn woor waaye moom dana woor woor war na ko moom waaye bu fekkente ne weeru kori la du wari de keneen it du wari defe naa ne laaj yi waaleykum salaam wa rahmatullah defe naa ne laaj yi kon euh, ñoom foofu ngeen jéggal lu ni ma ko waxee woon rek euh, yéene ji moo doon rek euh, jamono na nen ba mu yàgg lool waaye nag ngànt li rek la ko saa borom dindi yëpp ko waxee euh, xam naa ba tey rek nekk mbooloo dañu war a sàkk commission. ñoo xam ne moo xam dëkk bu mu nekk ci ñi nga xam ne seenu gis dana waral ñii ñu woor wala ñu wari ñu séenu ko. fa nga xam ne fa ñu foogee ne fa ñu ko war a séenoo mu ci booru géej gi wala diggante boo xam ne mën nañ ko caa war a gis ñu tànn ñu wóolu ñu di ko seet bu ñu ko gisee ñu wéy ci dugg ci xam nga waxoon naa léegi ne gannaaw amul benn waxtu woo xam ne daana ko jullee ñoom Sénégal duñu dogandoom ñoom bu koor ñoom waxtu ñuy xëdd duñu xëdd waxtu ñuy dog duñu dog naka noonu itam la koor geen kori gi mu ne buñ ne guddi ajjuma ñoom ñaan yi ñuy wax ci guddi guddi guddi ajuma ak jaamu yàlla yi ña koy def ñun defaguñ ko ndax suñu jant soobul buñ ne laylatul qadr ña ngi ko tàmbali di ko dundal ñun dundalaguñ ko ba ba mu jotee fi noonu kon weer wi ñuy séenu itam bala gan doo dégg ñu ne ma nga dëkk sàngam nga bëgg ko ganale tey fii da ngeen a bañ daal ci fiq loolu mooy atte bi loolu la ñu ci sharia fuqaha yëpp wax nañ bu nu toogee nag ba jëmmi jamono am ay naar yu jóge fële bëgg a dugal suñu bopp loo xam ne sëñ Tuubaa Alaaji Maalik Cheikh Sadio Mbow Mor Galaye Diaw ak Sëñ Mbàkke Busa borom xam-xam ñëpp nekkoon na ci waaye ko fi ñu dugg na dugal suñu bopp leneen duñ ko mën a dugg duñ ko mën a dugg duñ ko mën a nangu itam duñ ko mën a nangu yu bare bare bare dañu ne lislaam nanguwul gan nit ñi mooy lan alxuraan bi liñ fi xamoon rek boo indi <laughs> beneen beneen baat bindee ko neneen wala ñu ne alxuraan nanguwul gan ba cël néeguy dal ñu ngi naan nu takki téere araam naag ñaan ci barke di araam naag loolu yëpp borom xam-xam yi fi nekkoon bari lool di ko def di gis ñu di ko def bu suñu cee wax dara ndax xam ne ñu toog ba njëkk ni ay a jéem a dugal loolu suñu bopp te li ñuy wax ñu xam la tax ñu di ko wax ak fañ ko tëgg xam itam lii xam ne dagal na xam fa sukkandiku xam lépp dañu leen di wuyu wala dañu leen di faale ñu ngi ko doon wut ñu ngi ko doon ànd ak waa daayira Ahibahi Serigne Sam Mbaye taxtara mi ngi nii ku ko bëgg dañ la fekk fa nga nekk ngeen wetteeku kii tamit Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ngeen xam ne yëngoom yëpp mi ngi jëm ci traduire ngir yaatal la mbindum maamam mi daf ko traduire ci anglais arabe la ak anglais muy sabilatul amaan mi ngi nii koo xam ne bëgg nga ko dana la fekk fa nga ne nga ko fukki dollar ak ñaar ba léegi euh, leen xamal ne kii bi nga xam ne dañu bëgg képp ku koo xam ne taalibe nga nga weccee ko am ko muy souvenir boo xam ne da ngay feeg ba àddina di tukki sa njaboot danañu gis xam ne fa nga nekkee états yaa ko amoon muy souvenir te ñu defal ko ci liggéeyu këru islam bi ñaar fukki la kon gis ngeen ko ci ñaar ci lu Cheikh Amadou Moutada mi ngi ci nekk ñaar fukki dollar dañ leen fekk fi ngeen nekk kii tamit téere la boo xam ne Serigne Modou Mamoun Niang moo ko def ci Serigne Touba taarixam ak koo xam ne ak xalifaam la seen i jaar-jaar seen taarix lépp a koo xam ne bëgg nga ko danañ la fekk fa nga nekk nga wecceeku ko juróom benn dollar lay wecceeku moom itam bu sëriñ Moodu Maamu Ñaŋ bi nga xam ne daara ko sëriñ bi ak ñu doon ay xalifaam kon nag jërëgeen jëf ñu fas yéenaa dugg si guddi gi ak sëriñ Fallou Ndiaye jërëgeen jëf